esprit boobu noonu ñu yor léegi bi ñu yor nii moo tax li ma la doon wax naan aj ji bu amee ñu ne ah bousculade am na Mina am na ay moor ku nekk le pakistanais xaw ma ko mais en tout cas xam mooy le sénégalais te loolu it laa gis bu dee ci côté état yi loolu la ñuy doxal waaw dañuy jéem a xool ah mbaa ab sénégalais bokku ci. buñ nee ab sénégalais bokk ci ñu ne alhamdulillah yaa subhaanallah alhamdulillah ci la kon alhamdulilah sénégalais boo ko ci mais le bakkanu pakistanais bi bakkanu malien yi ci rot bakkanu gambien yi ci rot nga xam ne presque yéen a bokk boo mayul sax njaay la sant yow nga sant njaay waaye ni ñu koy bindee ni ñu koy prononcer moo juum parce que kële anglo anglais yi ñoo ko def mbuumu njaam ñoo leen defoon mbuumu njaam yéen français yi ñoo ñu def mbuumu njaam ñun waa Sénégal moo tax ni ñu koy waxee ni koy bindee bokkul muy njaay e njaay yow nag nga ñëw. parce que du sénégalais rek man alhamdulillah lool lay tekki te ñun ñépp nee nañu bésub tabaski bi ñoo ko bokk kiiwa ngi ak ñiiwa ngi ak suñu yoon waaye ba jub sénégalais bokkul alhamdulillah est-ce que yaakaar nga ne loolu innamal mu'minuuna ixwa mu ngi dox kon suñu biir waaye doxut doxut doxut fen doxut loolu moo tax nga gis yu yées yi jóge ciy jullit yi dal ciy jullit mën a xew yéene lu bon li ku ñu gis mu xaw a nar a tuuti ci lenn ñu dammi tànkam ngir ñépp yem waaw duma lekk ci suuf si te kooku teraangaam sa teraanga la doon waaw mais duñu ko gisee noonu déedéet pourquoi moom pourquoi pas man te moom miy wax loolu bu doon moo nekk foofu ñeneen ñi tamit ne pourquoi moom pas pourquoi pas ñun waaw moo tax xam nga Sénégal li fi sëriñ siy liggéey yépp li ma benn mbokk doon wax ne benn mbokkam moo ko doon wax bu li fi sëriñ siy def yëpp bu antu woon bu ko buur yàlla nangu woon kenn dootul doxati ci bi Sénégal ñéppay dee ñéppay faatu liggéeyante bee talsam yi ñuy dóoran yi ñuy dóorante ak yi dóor nit ñi bu buur yàlla nangu woon yépp waay walaw laa dafna llahi nnaas ba'duhum ba'd laa ba amul woon caaf xob kenn dootul kenn du dund Seydina Sa'd ibn Rabi' nii moo waxoon leen Seydina Abdurrahman ibn Awf waaye xoolal wallahi kiy joxe bu dee moo tabee nii mu pare def sacrifice yu toll nii hein jël alalam xaaj ci digg bi jox mbokkam moo xam ne mu ngi koy door a xam tey yonent mi alayhi salaam da leen boole doxandéem na baax na ba amul na bu doon tey dañ naan amul nationalité tey ab ab ab ab ab ab ab clandestin parce que mooy fa mu jóge ci boppam ñoo ñu ngi koy wër waaw. fa mu jógee pare yàlla ñu ngi koy wër ngir jàpp ko teg ko loxo indiwaat ko ñu ngi koy wantit waaw ndax waa Makka ngi doon topp muhajiruna yi ak yonent bi alayhi salaam bëgg leen indiwaat leen a mbugal ci réew ñu ñëw Medina kon mooy ab clandestin nga nangu imaginer rek yow nga nangu tey mooy ci suñu waxi tey koo xam ne tey ab clandestin la nga xam ne nguur géeg boo ko mooy ta gis nga risque yi ñun yi ñuy nganaan é eh, man du ko fat parce que i saa yu ma ko fatee bu ma autorité yi jàppee eh, dañ may wax ne man damay dimbali ay clandestin loolu c'est c'est passible aw xaw ma peine de ñaata ak wala amande de ñaata mais ñoom it loolu la woonaa ah. eh loo foog man dama foog ne ñun dañoo foog ne ñun ñun ni ñun bon mooy génération yu romb daanaka ay génération fala fala la quoi que ñun ni ni ni organisation ni organiser léegi nii mais ñoo ñoo ñu gënoon organiser foofu tel problème yi ñuy jooytu ñoom yi ñu doon jooytoo gën a rëy yooyu te teewul woon ñu jaamu yàlla teg seen tànk fi yàlla bëgg xoolal nga foog ne mos Abu Jahl Abu Jahl bi gaa yi gàddaay yonent bi alayhi salaam dem gaa yi di ko wër fu nekk teg mi atu naaqa mort ou vif waaw ku ñu indil yonent bi aleyhi salaatu salaam dinañu la jox cent géléem nga indil ñu ko moo xam mu dund wala mu faatu yow am nga san géléem xam nga loolu mooy équivalent tey lan somme yu rëy yi ngay gis pays ku faar yi ko teg naan ñu ngi chercher tetu sàngam diw ku ñu ko indil mort ou vif wala ay information am nga am nga am nga cinquante milliards wala cinquante millions de dollars US wala dóor mais c'est pareil c'est pareil te niñ ko doon def ak yonent bi saa saa noonu lañ doon def saxaaba yi radiyallahu gisoon nañu Seydina Suhayb ar-Rumi bi nga xam ne radiyallahu ci la doon gàddaay gaay dañ ko kar dañ koo dab waa Makka ne doo dem ak sa alal ji yow biñ fi ñëw doxandéem nga alal ji nga am yépp fii nga ko liggéeyee. comme dangay gàddaay bàyyi suñu diine yi di topp kii nga xam ne moo tas suñu kër yi comme que doxandéem nga bokkoo ci ñun ab clandestin nga wala boog ab kii nga boog ab étranger nga va vatan waaye nag à condition que sa alal ji yépp danga ñu koy jox waaw sa alal yépp nga ñuy jox bi mu demee agsi yonent bi alei satu salaam seen ko mu jóge Medina di Makka di ñëw mu ne ko rabihal bay'u ya aba yahya rabihal bay'u ya aba yahya njaay ma nga jaay nangoo génn sa alal génn sa moomeel sa lépp ngir sa borom ngir fekk ci allah wa rasulah sa njaay moo mële tonawu na am nga ci bénéfice bénéfice ba rëy na yaa Aba Yaxya muy yow Suhayl ah kon gis nga affaire bi c'est ça ay risque la woon Abu Jahlin da tëkku waa Banu Mudlij bi nga xam ne ci la ci la dégg Suraqa ibn Malik ibn Jushum al-Mudliji di wax ci Yonent bi saa saam lu rafet parce que moom ba mu déggee mi atu naaka yi comme que yéefar la woon daf ko tiital ba mu déggee am ñu ñëw ne gis na ñaari silhouette ak ku ñu àndal ñett ñuy dox ci côté tafes Suraaqa dafa fexe ca côté saaxil ba dafa ko dafa fexe euh, euh, euh, gërëmloo ñépp ne yow waxoo yow xamoo li ngay wax ñooñu nga xam ne waa ñi ñaar la ñu bokk ci tribu sàngam doon seet seen gëléem yu réer wala ñett ñoom nga gis waa ji ne kon loolu la mu xam ne mooy ñi ñu ne ko ku leen indi waa Makka di dig ku leen indi am saa gëléem mu jël ay wa ja jaaseem ngànnaayam ak fasam wu gaaw dem dabi leen mu mu yonent bi alay saa saa ba ko fa la ko fay dal dalee ci li nga xam ne fas woy suux ci biir suuf si ba mu kiiwee ne ko bàyyi ma xam naa ne yow la te final ba bu mujj ba bàyyi ma te dinaa taxaw ci yoon ku nar a jaar côté bii mën a la nekkoo fi yonent bi alay saa saa bàyyi ko muy wax ci moom lu rafet di wax naan lii wëg lii ginnaaw bu mu rëccee Abu Jahlin ba mu ko yëgee waa Makka Abu Jahlin dafa mer bind ay lettres ay ay ay ay ay ab waaw di wax ay vers sadd ay weer di menacer waa Banu Mudlij ak seen kilifa gi naan leen fet attention waaw ñun waa Makka on va vous on va marcher sur Banu Mudlij yéen ndax seen njiit li Suraaqa li nga xam ne moom lay wax di dimbali ki nga xam ne mooy suñu noon bi di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ba Seydina Suraaqa tontu ko ne ko yow Abaa Hakamin hé Abul Hakam bu ma fontoo laa wax waaw waaw bu ma fontoo nga ma dañ may menacer man ngay menacer yow mooy gis nga waa Makka pare woon nañ dammat képp ku leen jàppale te gisoon nañ deneen Seydina Sa'd Sa'd <laughs> ibn Mu'aaz Sayyidul Ansaar ah radiyallahu ba mu ñëwee Makka parce que xaritu Umayya la woon ibn Xalaf ñëw Makka temps yooyu yooyu yëpp yonent ma lay saa saa mooy ci lañ doon door a gàddaay yi waa Makka doon leen wër Badar xewagul woon muy mu ñëw Makka après ñëw ci xaritam bi naan ko man de damaa bëggoon a euh, wëri Kaaba gi mu ne ko xaaral ba affaire bi xaw a dal tuuti bi mu demee di wër Abu Jahlin seen ko mais kii di wër mooy kan Kaaba gi heure bii nii. ci bëccëg gi yor yor gii nii tàngoor wi kan mi mooy mooy mooy mooy wër nii waa ji ne ko sa euh, Saad mu ne ko Saad man xanaa kay du Saad ibn euh, Saad ngeen fat suñu noon bi ba pare <laughs> non yéen non non vraiment yéen vous faites votre cinéma non man Abu Jahl dama foog ne yéen vous yéen da a kiti kay na wala lan moo leen dal yow Saad ibn yow Saad yow yéen ngi fat suñu ennemi bu mag bi walla iyaadu billaah yonent bi alayhi salaam ba pare ñu koy wër fu nekk di ngir jàpp ko yéen ngeen ne da ngeen ko di malgré tout di ngeen ko di ngeen ko téye ba pare ça quand même mooy mooy mooy xaw ma lan yow yéen yéen vraiment ça ça lii c'est une provocation nga jóge foofu Yasrib ñëw ba fii Makka ñuy wax nga ni da ngay wër Kaaba gi doo ko fi wëri Saadu ibn Rabi'a bañ jàpp ba nar faa xeex waaye sa kii naan Umayya naan ah, naan ko naan ko eh, Sa'd defal ndànk parce que kii moom mooy mooy sangu eh, eh, bërëb bii nga nekk muy fii nii Quraysh kii mooy seen sang Abu Jahl mu ne ko waaye ma man sax yow yow yow yow Umayya bu mu wax dara te yow sax dégg naa Yonent ma alayhi salaatu salaam ne gaaye ñoom ñoo lay faat mooy jullit ñi lay faat mu tiit loolu moo taxoon Umayya keroog Badar buggul woon a génn def nañ lu ne mu ne tey mu ne mu ne du génn gaa yi mais <laughs> wa idal maniyatu anshabat adfaaraha al kulla tamimatin la tanfa'u bu dee taxawee dogal bi yàlla tax bind na bërëb sàngam ngay faatoo bu taxawee almaniya dee lépp diñ ko sànni lépp lu lay teree agsi ca bërëb boo bële diñ ko sànni alqay alqayta kulla tamima bu dee ay téere la lay ndomba yoo defoon sa baat bi te suñu boroom def ne pour nga fa bala ngaa faatu foog ndomba yooyu denc sa baat bi wala sa ndigg li foo jaar diñ ko tekki ngir dee fekk la waaw laa tanfa'u du jariñ dara waaw mooy gis nga mooy pour wax la ne la menace était perpétuelle ci waa Yasrib waa Médina hein mooy ñoom noonu la malgré tout ça faalewu ñooyu Seydina Sa'd ibn Rabi' nii moo taxawoon lool mooy gis ne ñooñu moom lool mu rafet lool mu def waaye ñam ko doon proposé ñooñu ñoo ko jar ñoo ko mat Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu neewul ah ne ko xaaral ma xaaral ma xalaat ci mbir mi ma dem parce que lii nga ma proposé aljana laay mooy imaginer ñu ne la woon Bill Gates bu la ne woon saa yi ay États-Unis maa fi ëpp alal wala Buffett léegi nag ni ñuy def mooy sama milliards yi laay jël dóor ko ci digg bi nga jël benn wàll man ma jël benn wàll mooy waxuma côté soxna yi de loolu dama koo teg fële ñoom ay ay ay ay ay bon système capitaliste li ci yéeme nee nañ ku ñëw ba ci marié benn nga jara nga mën a am waaye nag man ngaa am des milliers de maîtresses wala des centaines wala des dizaines de maîtresses sa jabar xam ko wala mu ñàkk koo xam ne koy tromper ñu ne graw <laughs> waaw wala iyaadu billah wala iyaadu billah maa aqbaha al ko gën a yées <laughs> léegi mooy nañ yem ci milliards yi rek nga ne hii Bill Gates xam nga nu ñuy def yow lii nga ma proposer dafa rëy rëy rëy rëy ba tontulee ji wóorul may ma ma dem suma kër xalaat ñi ñi am xalaat bu rafet yépp xalaatal ma Seydina Sa'd ibn uh, Abdurrahman ibn Awf waxul lool dane ko baarakallahu laka fi ahlika wa maalik allah yàlla buur yàlla barkeel barkeelal la ci sa alal ak ci sa waa ñoñ say soxna yàlla na la ci buur yàlla defal barke boo xam ne njaboot gu gu sell nga ciy am te dëppale la ak ñoom ak tamit yàlla na barkeel sa alal gin koo yokk te lépp nekk loo xam ne lu lu dagan lay doon waaye nag dullani ala suuq waaw lenn rek laa soxla man Seydina Sa'd ibn Seydina Abdurrahman ibn Awf waaw dullani dullani ala suuq tegtal ma fan la marché bi ne loolu laa soxla mu tegtal ko mu dem ndànk lañ def mu nekk moom parmi les millionnaires moom Seydina Abdurrahman ibn Awf waaw ñu ne ko waa yow moo tax bañ ko laajee waa yow yow naka nga amee alal ju toll nii ci laps de temps bi mu ne man damay doyloo bénéfice bu ndaw waaw mooy moom ay nekk fi di ut ngan di bénéfice indi marchandise mi sawaay di gor gaay mooy ñu bari duñ jënd ci yow man naa ci am as tuut rek gaay yi dañuy fidéliser commerçant da ngay muus gars yi dañuy gën a ñëw ci yow borom lu cher yi gars fa lañ koy tegg muy jaay le luxe daanaka bu ñenn jëndee ba la ñoo jëndati moo tax dina toog ci journée bi bu moywul du jaay kenn wala ay ñaari nit lay jaay ki nga xam ne nag moom dafa wàññi prix ba nga xam ne noo xam ne moom bu ci gaañu waaye dina ci am bénéfice bu ndaw boo xam ne dina euh, ay charge dina ci mën a génn moom mu doy lool mooy kooku nga gis nit ñi aller retour yi va et vient yi di bari ci boutique bi wala ci ci magasin bi waaw parce que moom loolu ci tuuti mu nekk millionnaire gars yi di ko laaj mu ne parce que man dama doon doy loolu waaw kii mooy san Sa'd ibn Rabi' bi mu defee lii ci gàttal comme lii soxnaan si wax ni keroog Uhud la génn àddina te bi muy génn àddina moom moo ne woon yonent mi alayhi salaam dafa toog bi bi ku faaru Quraysh yi euh, ghazwat Uhud kuffaaru yi bi nga xamante ne nii ci lañu euh, xare bi jeex ci la xare bi jeex dañu yonent ma lay sarsam gaañ nañu ko faat nañ jullit ñu bari ba lépp na teg yonent ma lay sarsam ne man lii bi Sa'd ibn Rabi'a mu xool ci mbooloo mi ñi ñi rescapé yi ndax keroog Uhud dafa nekk waqatul ghumami waaw mu xool ci rescapé yi gisul Sa'd ibn Rabi' mu ne man lii bi Sa'd ibn Rabi' kan mooy dem xoolal ma information seetal ma xabaaru Sa'd ibn Rabi' sama àndandoo bi mais anamu ci lan la nekk a huwa min al qatla am min al jarha est daa bokk ci ñuñ faat wala daa bokk ci ñi nga xam ne dañoo am blessure am ku ne man maay dem mu dem nee na ma fekk ko wa kaana mu nekk ci dernier ramaqam mooy dernier instant ma ñëw ne ko yaa Sa'd ibn Rabi' inna rasulallahi yuballighuka salaam Allah nee na ko yow Sa'd ibn Rabi' <coughs> fekk mu ngi tëdd blessé nekk ci say derniers instants ma ne koy ndawal yàlla li de moo lay jottali ay nuyoom moo lay nuyoo mu ne ko te tamit di laaj ci loo ne est-ce que dangaa bokk ci ñi nga xam ne ñooy ñi faatu ak ñi génn àddina gis nga li ñu yonent ma ne sa sa wax ñoom loolu la wax ah loolu lañ leen yónni ñëwuñ naan bon gis naa ko muy dund kon jarul ma naan ko nee na ko rek nee na rek mu ngi nuyu na nga def déedéet lii mu wax la wax mu sant yàlla ne wa ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam salaatu wa salaam ñu ngi koy dolloo gën ji fay ba pare mu ne te waxal ma ko man Sa'd ibn Rabi' mu ngi tëdd di waaj a faatu. jazaahu llahu anil islaami xayra waxal ma yonent mi aleyhi salaatu salaam jottalil ma ko ginnaaw ba nga ko yëgalee ne ko maa ngi ci jàmm kay man ana minal ci ñi ñuy faat lañ bokk laa bokk waaye ginnaaw ba ma ko fayee yëgal ko lool te tamit nga ne ko yal na ko buur yàlla génn fay anil islaam yi ci ngir lislaam jullit ñi wallaahi yiw jëm ñu indil yal na ko buur yàlla du deñ di ko fay loolu pour yonent bi alayhi salaatu salaam la li ci des mu ne ko nag maa ngi lay yëgal waxal ma sama mbokk lansaar yi yow mii ci waa lansaar nga bokk mais wax leen ñoom tamit kene bés bu ñu kuffaaru Quraysh yi bu ñu agsee ci yonent bi alayhi salaatu salaam dara laal ko lu toll ni tarfatal ayni ci loo xam ne du noonu lu ko metti la lu metti la luñ ko teg fekk yéen waa lansaar yéen a ngi am aynun tatrof benn bët mooy koo xam ne ci yéen dese na ko nokki ay bëtam euh, xef yi mën a yëngatu ngeen xoole ma mooy nga am ngeen am loolu lu toll ni loolu laa wax ngeen di xoole ba waa Quraysh laal ko lenn ci kuffaaru Quraysh yi laal ko lu lu noonu amu ngeen ngànt fa yàlla allahu akbar allahu akbar allahu akbar amu ngeen benn excuse devant allah bu ngeen xoolee ba waa Quraysh laal yonente bi aleyhi salaatu salaam lu toll ni lu ndaw ci lu lu dut noonu fekk yéen seen bët am na ku dese lu bëtam di yëm ko allah après mu génn àddina ci saa si. fu fu non wallahi non fi ñu teg c'est que ñii kenn amul kenn koo xam ne moom nga mën a teg ku leen jege waxuma la ci we mais seen we bu dammoon sax fañ ko sànni ku ko jege amul allahu akbar <laughs> allahu akbar ñii ñooy saxaabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam wa radiyallahu anhum wa jazaahumullahu an al-islaami kooku nag mooy Sa'd ibn Rabi' moo tax soxna si ne ko moom nii ne Sa'd ibn Rabi' de doo ñaari doomam yi bim da ne ko yow Sa'd ibn Rabi' dafa génn ak yow dafa faatu ànd ak yow ci xare waaw te seen bàytix lii la def waaw inna qutila abuhuma ma'aka yawma uhudin shahida loolu la soxna si wax ci xadiis bi ñu gis naan qutila faat nañu ñaari doomam yi la fi bàyyi seen bàytix di frère am jël alal ji yépp bàyyi ñaari doomam yu jigéen ñi fi bàyyi te moom qutila faat nañ abuhuma seen baay di Sa'd ibn Rabi' maaka ànd ak yow alayhi salaatu wassalaam yawma Uhudin shahida bésub Uhud ñu nekk ñi nga xam ne mooy martyr la léegi kon kon nag radiyallahu ta'ala an Sa'd ibn Rabi' wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu amiin léegi nag ñu ñëw kon ginnaaw alquran kon sulusaan yi ci gàttal kon mooy ci gis nañ kon sulusaan yi ñan ñoo ko am ñeenti nit la buñ la laajee sulusaan yi ñeenti façon nit la mooy ñaari doom yu jigéen jëm kaw yoo xam ne ki génn àddina ñoom kese la fi bàyyi ñaari doom yu jigéen mooy bàyyiwu fi doom mooy ñoom amuñu frère doom ju amuñu frère bu góor voilà mooy ñaari doom yu jigéen na fi bàyyi jëm kaw mooy buñ la nee jëm kaw mooy trois wala quatre jëm mooy jëm kaw daal mooy lu ëpp deux ñooñu un mooy ñaari sët yu jigéen jëm kaw yoo xam ne doom bu góor a leen jur ñooñu mooy deuxième keneen ki mooy ñaari ñaari ñaar yoo xam ne say say mag lañu walla rakku ki faatu ñoom rek la fi bàyyi mooy bàyyiwu fi doom yu jigéen bàyyi fi doom bu góor bàyyi fi ay sët yu jigéen ki fi bàyyi mooy ñaari sœur yu góor yu jigéen la fi bàyyi yoo xam ne ñoo bokk ndey ak wala ñaari sœur yoo xam ne ñoom ñoo bokk ak ki faatu ñoo bokk lan baay kon loolu la te noolu moom la suñu boroom wax leeral ko ci aaya onze bi ak aaya bi nga xam ne mooy feewu suuratun nisaa muy aaya 176 kon lii leer na boroom ar-Raxabiya wax ne daal di koy tënk wa thuluthaani lil banaati jamaa maa zaada an waaxidatin fa samaa wa huwa kadhaaka li banaati libni fafham maqaali fahma saafi dihni wa huwa lil ukhtayni famaa yaziidu qadaa bihi al-ahraar wal abiidu haadhaa idhaa kunna li ummin wa abihi awliya bin fahkum bi hadha tusibi kon nag pare nañ cooku nañ dem ci ki ci tegu léegi nag ñu jàll ci li ci tegu mooy kon alquran waxoon na ñu ngi topp aaya bi wax nañ la mooy li ñuy li nga xam ne noonu lañ war a jëfee topp aaya bi ibda'u bima bada allahu bi kon alhamdulillah <laughs> bi ñu rectifier le tir fal nabda bima bada allahu bi kon sulu saani alhamdulilah ba nisf bañ koy gis bee passé waxuñu sax ci dugguñ ci li alquran wax ak yooyu dañoo dugg rek li saaxibu rahabiya wax ak loolu moo tax léegi nag ñu xool ban la ci teg mooy nisf moo doon deuxième bi ginnaaw kon ñu ñëwaat ci aaya onze bi mooy nekk suñu li ñoo xam ne mooy mooy mooy moo yeru lépp aaya yii ndax ci la lépp jóge lii la ci suñu borom wax yonente way sa sam yi ñu ci wax leeral ko loolu rek la boroom xam-xam yi di leeral ci seen téere faraa'id yi ci wax yooyu ah Hmm. kon ñu ñëwaat ci aaya bi xool kon ginnaaw sulusaani kon pare nañ ci walillahi alhamdu wal minta minna ñeenti nit ko moom wax nañ la ko léegi kon nag buñ jëlaatee aaya bi baax a'udhu billahi minash shaytanir rajim mu ne yuusikum allahu fi awlaadikum lidhakari mithlu hazzil unthayayn fa in kunna nisaa فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ثلثا wa ngoog pare nañ ñu kondi wa in kaanat waahidatan falaha nisf voilà nisf kon la ci tegu mooy nisf kon nisf moo ci tegu kon nañu ñëw ci nisf nisf mooy moitié nisf fii bii passé moom lañ leeraloon moom lañ leeraloon muy moitié Euh, moitié mooy moitié mooy moitié moitié nag mooy bu ñu jëlee alal gi xaaj mooy xaaju alal gi alal ji nu man di tollu moo xam ay kër la moo xam ay billet bànk la walla yooyu ñu boole lépp bor yi ñu ko amaloon ak yooyu yépp ñu boole leen totaliser seen njëg ñaata la ñu totaliser lépp seen valeur lala xaaj ko ci digg bi loolu mooy am nisf bu dee alal kese la comme cent millions ñu xaaj ko ci digg bi loolu mooy am nisf léegi nisf loolu waxoon nañ la bii passé juróomi nit a ko moom alquran nii la ko leerale kon nee na nii la ko leerale mooy fi ñu jóge léegi hein fi ñu jóge léegi lan la wax fi ñu jóge léegi lan la wax bi nis wi mu tudd léegi dane wa in kaanat waaxida falaha nisf waaxida mooy la kon kooku la njëkk a tudd kon mooy yow nisfu li ngay njëkk jàpp ñi nga xam ne boo ñëwee ci miraas ñoo am possibilité jël xaaju alal ji cinq personnes lañu cinq façons nit lañu cinq personnes lañu cinq personnes ñoo am ñoo am possibilité jël alal ji ñi mu toll mu jël xaaj bi dem ñu jox ko kenn ci ñii nii mooy bu kaa bi ñëwee kenn ci cinq yii nii bu fi newee te li koy dàq li koy xujub liy tax moom ah bu lool moo tax xujub yi la doon wax am solo yi nga xam ne ñooy empêcher nit ki du am diituwu walla boog mu wàññi la mu waroon a am ku waroon a am nisfu am ku fi taxaw tax ñu ne ko ah baal nisfu bi kon doo am nisfu demal nga jël un quart loolu yëpp dinañ ko gis léegi mooy cinq lañu bu ñu amul ñu leen yiir bu dee ñoom moo ñoo fi nekk kon ki mu njëkk a tudd tamu ne wa in kaanat waa xoola yuusikum allahu fi awlaadikum lilzakari mithlu hazzil unthayayn fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thuluthaa maa taraka wa in kaanat waahidatan nisf mooy kon doom yi lay wax fii xam nga yuusikum allahu fi awlaadikum lizzakari mithlu hazzil unsayayni loolu kon mu ngi wax ci ñi moo ne lii laa leen dénk te lii ngeen di doxal ci seen doom yi bu dee ay doom ngeen fi bàyyi bu boobaa ñoom li zakari ñeel na góor mislu lu tolloo xas lu tolloo paaru unsa ni ñaaru cërub ñaari jigéen cërub ñaari jigéen la benn góor di am mu ne woon fa in kunna nisaan bu dee doom yi ngeen fi bàyyi dañu ay jigéen lañu fawqas na tey ni ñu ëpp ñaari jigéen wax nañ la fawqa foofu tekkiwul ne ñaari jigéen bokku ci mooy kon ñaari jigéen jëm kaw falahun na ñoom ñoom la fi ki dem bàyyi bàyyiwu fi doom ju góor waaye doom yu jigéen kese la fi bàyyi ëpp nañu kenn mooy deux kaw ñoom ñoo moom sulu saamaata rek ci asxaabul furud lañ leen yi ñoom dañuy jël deux tiers jox te ñoom lañ gis sànq sulusaan yi asxaabu sulusaan yi kon wa in kaanat doom yi lay wax fii fii waxul uxtay uxtay al uxtaani shaqiqataani al uxtaani ab lool loolu waxu ko fii affaire mu ngi wax ci doom yi mu ne nag kon bu dee doom yu jigéen kese la fi bàyyi yoo xam ne ñoo ëpp kenn mooy deux jëm kaw ñoom ñoo am sulusa maa tarak deux tiers fi bàyyi waaye wa in kaanat waaxida léegi lan mooy àttey un une benn doom bu jigéen moom nan lay demee mu ne nag walla lool lay ñëw bu dee ne benn doom bu jigéen képp nag la fi bàyyi wa in kaanat waahida falaha nisf doom ju jigéen jooju moom moom xaaju alal yi xalalu baayam la ñuy jël totaliser lépp ci liñ na waxoon ci magasin yeeg action yeeg ya mu am ca usine sàngam yooyu yépp ak alal yi mu def ci banque ak yi mu ko yoreel ak yi mu dénkaane yooyu yépp ñu boole leen ak imam ak ak téere yeeg yooyu yépp ci lañu ak matériel yi ñu bool alal jooju yépp xaaj ci digg bi tël doom jigéen jim fi bàyyi moom kese mu jël mu wàcc kenn ngoo mooy waaju génn àddina bàyyi fi moom une fille unique la fi bàyyi kooku moom alal ji nu mu man di tol dañ koy xàcc digg bi mu jël benn dem kon kooku la njëkk tudd mooy al ndax lan wa in kaanat wahidatan falaha nisf suuratu nisaa aaya onze ba léegi bu dee benn jigéen la gis nga alquran moo wax suñu borom yii ashabul furud yii nii nii moom ak quoi amul njuuj njaaj amul dara suñu borom a wax kii lii lay am ci condition tel kii lii lay am ci condition tel ñii lii lay am ci condition tel jeex na njuuj njaaj amu ci voilà kon ku njëkk ka angoo léegi euh, kooku kenn la mu am keneen koo xam ne kon cinq lañ la wax cinq lañ la wax kon ku njëkkati mooy doom ju jigéen joo xam ne la fi bàyyi te doom ju jigéen jooju ah, moom kese la dañuy xaaj alal ci digg bi mu jël benn ñu ne la deuxième bi mooy sët bu jigéen bu doom bu góor jur parce que sët bu jigéen bu doom bu ju bu doom bu góoru ku dem jur bu fi bàjjanam newul wala benn bàjjanam newul moom day taxaw seen place moom mii moo tax day duggaale ci suuf fii mooy al bint loolu sànq dama ko bëggoon a wax mooy bint ak baay ak yooyu maam day nekk mooy dañ koy tuddee baay loolu moo tax yonent ma sa sam doon wax anabnu abdil muttalib ana nabiyyu la kali keroog Xunayn ana ibnu Abdul Muttalib man maay doomi Abdul Muttalib te Abdul Muttalib lan la maamam la parce que Abdul Muttalib yi moo jur Seydina Abdallah muy Abdallah mi nga xam ne moo jur yonent bi salawaatullahi wa salaamu alayhi kon mooy Abdul Muttalib maamam la pourtant daane ana ibnu Abdul Muttalib man maay doomi Abdul Muttalib te tamit moom la dimaam waxoon dimaam ibnu Sa'laba keroog bi mu ñëwee jóge fële ca waa banu Saad ñëw nekk seen seen seen ki ñu seen waafit seen mooy seen délégation moom lañ yónni woon bi ñuy gis délégation yi gisoon nañ xadiis boobu muy xadiis tay naa dimaam bi mu ñëwee agsi Medina yeew géléemam ci bunt bi ni mu def dafa agsi ne ay nabnu Abdul Muttalib benn bi ay na Muhammad eh fekk mbooloo mi toog ci jàkka yi comme koy nent bi alei salaatu salaam bu masoon nekk saxaaba yi amul fenn ci toogaay yoo xam ne ci fu kawe fu muy toog wala fu yée lu dul day day xutba mu nekk ci bar bi mais buy wàccee ñu pare ñu toog noonu noonu kese ñoom ñéppay bokk fu ñu toog léegi mu agsi ne mais ay na Muhammad ana Muhammad sallallahu alayhi wasallam kaw kaw la day door agsi noonu lay waxe ay na Muhammad <coughs> waaye agsi na nag ci ki nga xam ne mooy leeral mbir yi nag mooy faj gaay ñu ne ko moo nekk ne mooy kii mu ne way ibnu abdul muttalib laa wax ngeen naan man damay <laughs> non ibnu abdul muttalib laa wax ah. waxul ne ibnu abdillah laay wax dane ibnu abdul muttalib sayyidu quraish kooku laay laaj doomam laa wax ñu ne ko waaw mu ne ko wuyu naa la ba wuyu nañ la ba pare waaw <laughs> imaam da doon leerlu boo damay ragal ma ne fii ñu ko fi tudd bari ñu may wax Muhammad moo xam ne wuti nag ki may wax man Seydina Muhammad mi may laaj mooy ibnu Abdil Muttalib kon naka noonu doom it wa in kaanat waahida falaha nisf doomu doom ju jigéen yoo xam ne doom ju góor ki faatu moo ko jur moom day duggaale ci biir mooy deuxième bi waaw ah, moo tax ku mel ni al imaam ibnul munzir ci al ijmaa mu ne raxmatullah alay ajmau ala ann bani l ibni wa banaati l ibni yaquumuuna maqaama albanina walbanaati dukuuruhum dukuuru dukuuruhum dukuurihim wa inaasuhum ka no dukuuruhum ka dhukurihim wa inaathuhum ka inaathihim idha lam yakun lil mayyiti waladun li sulbihi al imaam ibn al mundhiri rahmatullahi alayhi mu ne ajma'u boroom xam-xam yi da dëppoo nañu ijmaa la ala anna banil ibni mooy doomi doom mooy ki ki faatu mooy nit ki moom ay sëtam yu góor yoo xam ne sët yoo xam ne ki leen jur mooy moom doomam bi góor doomam bu góor wa banaatil ibni ak doom yu jigéen yoo xam ne ki faatu moom doomam bu góor a leen jur ñoom dañuy taxaw palaasu ku nekk dangay taxaw palaasu ki ci des bu fi keneen ki mooy doomu sulb mooy wala du sulb wala du mooy koo xam ne doomu geño la direct la juddu mooy ci geñoom la juddoo direct mooy papa ji doom ji bu dee moom doom jooju new fi mais surtout doom boobu mu ngi fi boo xam góor la moom day jël place doomam ji nga xam ne moo ko jural boppam direct mooy sët bi day taxaw place waaye bu dee jigéen la hmm? moom day taxaw mooy bu dee amul doom ju jigéen newu fi waaye doomam ju góor ji mu jur moom am na doom yu jigéen moom day taxaw place doom yu jigéen yooyu la moo tax da lool ijmaa la loolu ijmaa la moo tax ñoom dañuy moo tax ñoom dañuy dugg léegi kon deux wa ngoog lañ la wax cinq ngoogu deux wa ngoog kon deux jàll na kon wa in kaanat waaxida falaha nisf mooy doom bu jigéen kon mooy ki nga xam ne moom ci miraas bu ñëwee moom kese fa nekk ci faatu doom bu jigéen kese la fa bàyyi kooku moom alal ji ñu man di toll day jël moitié bi dem waaw mooy dafi bàyyi waale bay baayam moo xam yaayam a ngi fii dafa faatu bàyyi fi yaayam hein wala mu nekk yaayam walla baayam wala ñoom ñaar ñépp mais doom ci wàllu jur moom ñi mu jur kenn kese la fa bàyyi muy doom ju jigéen fii unique kooku dañuy jël alal ji ñu man di toll ñu xaaj ko ci digg bi mu daal di yóbbu leen bu dee ne sëtam bu jigéen a fa nekk après bàyyiwu bàyyi waa ji ne fi ak ak ak kii nu mu tudd yaayam kooku ni nga xamante ni nii moom lay def mooy day moom doom sët bu jigéen boobu nga xam ne doom bu góor a ko jur dañuy xaaj alal ji digg bi daal di koy jox benn wàll kon mu ngoog ñaara ngoog léegi ki ci tegu suñu boroom ma ñu ko wax tamit mooy aaya bi ci <coughs> muy bi ci tegu muy aaya douze bi kooku mooy jëkkër nan la ko waxe mu ne kon nañ jël aaya douze bi ba'd a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim walakum nisfu ma taraka azwaajukum in lam yakun lahunna walad mu ngi yéen nag ñu góor ñi yéen jëkkër yi ñeel na leen nisfu xaaju moitié wu maa la nga xam ne taraka la bàyyi azwaajukum seen soxna yi ban cas in lam yakun lahunna walad bu dee ne seen soxna yi ñooy ngeen bàyyi mooy koo xam ne soxnaam dafa génn àddina jëkkër joo xam ne benn soxnaam dafa génn àddina mais soxna si dafa génn àddina mais in lam yakun lahunna walad amul ak doom non seulement amul doom ak moom mii jëkkëram jii mu fi bàyyi mais masoon na sëy avant mais amul sax doom jum fi bàyyi yoo xam ne kaw mu sëyaloon moom amoon naa moom doom waaye waaye bii nag moom solo <laughs> déglul ma fi waaye fekk ndaw soosu sax amul doomu njaaloo parce que bu dee doomu njaaloo mu ngi fi mooy ndaw soosu bon mooy exemple bi lii la madame Béye musée A moo ko denc cas de yi ñoo possible soit madame B am na doom ak monsieur léegi nag cas bii ñuy wax mooy madame B dafa gaañu mooy dafa gaañu léegi nag cas yii ñoo possible mooy que bu njëkk bi hypothèse bu njëkk mooy madame B bi muy gaañu fekk na am na doom ak jëkkëram jii di A am na ak moom doom loolu benn cas beneen cas mooy amul ak moom doom waaye am na doom keneen koo xam ne masoon na sëy moom loolu deuxième cas la troisième cas mooy ñett ñëw quatre sax trois euh, troisième cas trois quatre cas la troisième cas kon premier cas mooy que ne moom A am nañ doom moom madame B nii gaañu soxna si gaañu tey fekk na ne bi mu gaañoo gis nañ ne ah moo jëkkëram ji mu doon sëyal de te ñàkk ko. te jëkkër gi ñàkk ko léegi mooy amoon naa moom doom wala amul ak moom doom waaye am na fu masoon a sëy laata muy sëy moom amoon naa koog doom loolu beneen la troisième mooy que ne moom masul woon a mais dafa njaaloo woon wala mu nekkoon ci sëy doon sëyal ne man reconnaître ma doom ji am seen diggante comme nañ ko waxe woon ci mawaani yi ci nga xam ne ñooy xaj nit doonoo mooy jëkkëram jam amoon ne man doom ji juruma ko ñu tas tas boo xam ne mënuñoo sëyaat léegi monsieur A takk ko ba ba moom ba muy gaañu soxna si bàyyi fi doom joo jële doom jooju kaa boobu lii ñuy wax dugg ci nisfu du bokk kon jëkkër ji du am nisfu mooy in lam yakun na walad mooy fekk soxna si amuñu doom nii ak ki nga xam ne mooy seen jëkkër ji leen war a doon wala beneen jëkkër buñ amoon wala sax bu nekkoon waxuma ne kee da ko reconnaître mais mooy dafa njaaloo woon parce que temps yooyu da doon foofu amaana doon foo moom madame B waaw ndax gars yi woon nañ ko newal ci seet yi waaw yow c'était une jeune fille voilà vie ta vie laa wax dundal ma sa dund gi te bàyyi façon yu arrière yi ñoom Oustaz Sarr ñii nga xam ne seen wax yu tardé yii dina jéem muur ma ne day bàyyi lii nga ñëw xoolal saa yi gis nga boo fi kiiwee ba faatu te yaa ñàkk ah yaa ñàkk. dundal sa dund teg ko ci town bi la wax waaw fii mu ne gis nga laayfal sa life comme yooyu ñu gis nga bànneexul dund gi sa borom watamata <laughs> fi subhi <laughs> kon yow tamata xéewlul laa wax bànneexul waaw doon wax naan wa tamattan fi subhi ma bi subhi ma la taxaf ci suba gi laa wax ci brise matinale bi air bu neex bi génn ci fajar gi yooyu à l'aube profité ci bu nekk naan c'est que oblig non c'est que fajar gi du yàgg quoi mooy deux mu jeex non bul ragal lool yow bànneexul bul ragal mu dem ba ni muy demee nag doo ci bànneexu kaccoor bi ñëw ne la hé mais sister mais yow gis nga kaay gis nga dañuy génn ànd dem sortie féexali suñu xol concert sàngam moo am ñu dem féexali suñu xol waaw c'est ça la liberté fii ki fii muuratuñ kenn ah. faut être libre ah. voilà tu propriétaire de ton corps tu dois tu en fais usage comme ni mu la bëggee ni nga ko bëggee ah. pas ñoom mollaa yi niñ ko bëggee ak oustaz yi ah. non bu leen faale quoi ñii c'est ñoom dañoo raté seen vie boo seetloo ay pas kese lañ sax presque jeunes yu perdre yi kese ànd ak ñoom mooy waxi caaxaan yooyu gars yi wax. ah si topp leen nag yi am ko mooy ñu orjo mu jëlee ci ëpp ëpp ëmb ca àndandoom wala benn koo xam ne nee na moo waroon petit ami moom bu dee loolu dafa am. après bon mu génn ci yooyu ba sëyi sëyeeg monsieur ami léegi mu faatu xam nga doom ji mu fi bàyyi doomu njaalo la mooy ka nga xam ne moom moom mooy petit tamion ba mu doon wax te mu jële woon ci doom kook du ko doon mooy doom ji du doon ko comme niñ la ko waxoon wala du zina du doon ka nga xam ne lañ naan mooy baayam mais yaayam lay doon bu ji monsieur A takk moom bi bi muy génn àddina bàyyi na fi doom jooju kooku noonu day tax monsieur A du am du am nisfu ah. moo tax wala kum ñeel na leen yéen jëkkër yi nisfu moitié maa la nga xam ne taraka law fi wàcc bàyyi fi azwaajukum seen soxna yi in lam yakul lahunna wala bu dee ne yéen ñoom ñooñu seen seen. seen seen mooy ñooñu fekk amuñu doom bu dee ne soxna si bi muy génn àddina bàyyi na fi benn mois benn doom ci kaay yi ñu la wax moo xam doom la bu mu am ak jëkkër ji ko war a doon wala bu mu amoon ak keneen wala sax wala du zinaa la woon doomu njaaloo la fi bàyyi kooku day tax monsieur ami jëkkër ji du am nisu moitié keneen koo xam ne la suñu borom tudd ne mooy am moitié ci cinq yiñ la wax ginnaaw biñ génnee doom ju jigéen kese koo xam ne moo fi nekk te amul koo xam ne moo koy tansib mooy góor rakkam bu góor new wala magam bu góor moom kese la fii unique la kooku moitié lay jël waaye doom bu bu jigéen sët bu jigéen boo xam ne doom bu góor a jur bu dee moom kesee fi nekk bàjjanam new fi ñeneen ñi new fi kooku moom it moitié lay jël ñetteel bi mooy jëkkër ji ndax li alquran ne walakum nisfu maa taraka azwaajukum in lam yakul lahunna walad yéen a yi ñeel na leen yéen góor ñi moitié wu li fi seen soxna yi bàyyi bu dee ne amuñu benn doom te mooy xattaa wala du zinaa même wala du zinaa ci la voilà mooy bu ko fi bàyyee yow doo am góor gi du am li nga xam ne mooy nisf kooku du troisième nga ne la troisième nga ko kay kon doom ju jigéen kese bu mu fi bàyyi sët bu jigéen bu doom bu góor kese bàyyi euh, bu mu fi bàyyi moom ci gaañu ak jëkkër joo xam ne moom bi muy génn àddina ndaw si moom kese la fi bàyyi mooy ah, bàyyiwu fi benn doom bu góor bàyyiwu fi boog benn doom bu jigéen nii doom benn doom bu góor kooku noonu moom day am moitié waaw lii mooy exemple lan waa joo xam ne dafa am benn benn soxna bu mu denc hein benn soxna soo xam ne bon nañ imaginer ni ku bari alal la après soxna sa waa ji biñ dundee tuuti soxna si génn àddina ay amul liñ doon wax naan bon man mariage bi waruñ ci woon bàyyi bàyyi fi nekk wala yaay ji naan naan naan naan naan naan naan naan naan naan naan ci waaw kay léegi mariage bi àndoowuñ ci woon alhamdulilah sant yàlla sax ba nga xam ne benn bant judduwul seen diggante léegi yéen ngeen bëgg a jël alal ji non non boobaa jëkkër ji moo xam ab doxandéem la fi yeeg ab malien la boo xam ne moom la moom la seen doom ju jigéen ji takkoo nag moom moo takkoon seen doom ju jigéen ji nga xam ne milliardaire la loolu lépp ci yem malien laag guinéen laag australien laag mooy yooyu lu ci dara mooy bu boobaa gis nga ndaw si faatu na li ñuy xool kay mooy est-ce que ndaw si bàyyi na fi ay doom bu fi bàyyiwul benn doom bu dee un milliard la dañuy dóor un milliard bi ci digg bi jël jox waa ji ne ko demal sa yoon mu dem la ca des nag yow baay bi ak yaay bi loolu alxuraan dina ko wax ci yeneen yi nga xam ne dinañ leen gis loolu amul yi amul ay entrave bi bañ naan non non non non non non kii en plus ñoom ñoom ñoom ñoom trois mois rek lañ sëy quoi kii nga xam ne sa waay yéreem bu woyof bi amul woon dara mais vous imaginez cinq cent millions ñu jox ko ko mu dem ah non non non non mais gars yi seetaan leen dañ naan leen hey yow mii lañ lay wax déglul fii ñu la wax lii mooy àtteb yàlla wala mu'aqqiba li hukmi buur yàllaa dogal te kenn kuy ñëw ci ginnaaw li mu àtti lii la ku ci wax dara jël leen cinq cent millions muy moitié wu un milliard bi ngeen jox ko waa ji mu dem péri waaw dem ñibbi fa mu dëkk laa wax ay neexoon ngeen ceeg ànduwoon ngeen ceeg yooyu yëpp du ci as sëy ba wéroon na jeex na faatu na soxna si seen doom faatu na ju jigéen faatu na bàyyiwu fi doom lii la alquran wax walla walakum ñeel na leen nisfu ma taraka azwaajukum in lam yakun lahunna walad ñeel na leen yéen jëkkër yi moitié yi fi seen soxna bàyyi bu dee amuñu benn doom léegi nag bàyyeen seen doom ji bàyyiwu fi benn doom yéen paa bi ak mère bi wala yow meer bi wala yow paa bi waa ji moom moom kii mu dem yoon jeex na voilà léegi nag kon gis nañ kon koo koy ñetteel bi ñeenteel bi mooy ñan mooy lam wax ca fin wu ñi am moitié mooy lam wax ca fin saar bi aaya 176 nit ñëwaat ba léegi alxuraan ay rek la waxuñu dara eh jottali waxuñu ci tus déglul fii mu ne yastaftuunaka ba'udhu billahi minash shaytaanir rajiim yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fil kalaala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falahaa nisfu maa tarak ah. nga ne ma dégg naa nisfu dégg naa nisfu ma ne la waaw dégg naa nisfu man dégg naa nisfu dégg naa nisfu dégg naa nisfu léegi ni ñuy def mooy dégg naa ni nisfu léegi nag kon waxal lan la wax ma ne la yastaftunaka fi la mu ne ñu ngi lay ñaan nga ubbee leen nga leeralal leen àttee leen wax leen ci leer xul waxal buur yàlla yuftiikum mooy ki leen di dox di leen di ëndil lu leer nag fii la kalaala ci kalaala waxoon nañ ko sànq inimru'un te dinañ ci gën a ñëw ci mbirum kalaala inimru'un bu dee dafa am benn waay boo xamante ne ni halaka dafa faatu laysa lahu te ba muy faatu laysa lahu amul ñeelu ko wala dun mooy amul doom wala huwa te ñeel na ko uxtun ab sœur mooy bàyyi na fi sœur falaha ñeel na sœuram boobu nisfu ma tarak moitié wu li nga xamante ne moom la fi bàyyi aaya bii nag moo leeral affaire bi mooy nisfu beneen nisfu bi ñaar ñi des ci cinq yiñ la wax gis nañ fii unique sët mooy doom ji jigéen joo xam ne moom kese la fi bàyyi wala sët bu jigéen boo xam ne doom bu góor a ko fi bàyyi wala jëkkër ji nga xam ne jabar ji ba muy génn àddina bàyyiwu fi benn doom léegi quatre beeg cinq bi mooy ñii alxuraan ne inimru un halak bu dee dafa am benn waay boo xam ne dafa faatu laysa lahu walad mooy amul benn doom bu mu fi bàyyi moo xam doom ju góor la moo xam doom ju góor la wala doom ju jigéen loolu la walla fii amul doom ju góor kese non mooy doom ju góor ak doom ju jigéen mooy bàyyi fi benn doom waaye waa bi mu génnee àddina dëgg la moom bàyyiwul benn bant waaye mooy bàyyiwul benn doom waaye walla hu uxtu waaye nag bàyyi na fi nag ab sœur koo xam ne rakkam bu jigéen wala magam bu jigéen la fi bàyyi moom dong mooy non seulement waa dafa génn àddina moom kooku mooy kalaa mooy moom cosaan amu ci mooy mooy furuwa bàyyi fi dara mais dina ñëw ci kalaale exactement ak asl bi ci kaw mooy bàyyi mais daal bàyyi fi doom du doom ju góor du doom ju jigéen waaye nag wala hu uxt bàyyi na fi nag benn sëram boo xam ne Medina la dëkk par exemple moom Medina la dëkk boo xam ne bu ko soppoon la di ko seet si di ko woo di xool ci lan la nekk ñu woo ko benn bis ne ko ah soxna si tuddal yàlla te dellu ci borom bi mu ne lan moo xew ñu ne ko sa frère bi de moom lañ lay tàgge ah mu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lan moo ko dal ñu ne dara dalu ko waaw moom daal fii la newoon dafa jekki rek daal ñu kii ñu woo médecin ñu xool gis ne arrêt cardiaque par exemple wala oto ko fel da doon jëndi mburu doon génn wala daa am lu mu doon def ah oto fel ko wala yooyu c'est moi le médecin en chef de l'hôpital de Kédougou dañoo gis sa numéro lañu gis ñu ne lañ woo mu ne looloo xew léegi kooku miraaxam mooy inimru un halaka laysa lahu walad wala amul doom waaye wala hu uxtu waaye nag bàyyi na fi sëram mu ne sër boobu miraasu waa ji nan lay demee falaha nisfu ma tarak kooku dañuy lim fi bàyyi frère am dañuy jël alal bi nu man bi toll ñu xaaj ko ci digg bi jël xaaj bi benn moitié bi benn xaaj bi jox ko sëram boobu fii nag nga ne ma mais alxuraan lii rek la wax ma waaw ma la moom yow kii quatrième la ana cinq ana cinquième bi ma ne bi avec uxtu bi uxtu foo ko déggee ci côté miraas bi nii wala ibn ah uxtu foo ko déggee nii nañ wax uxtu nañu wax uxtu <laughs> wala bint tamit <laughs> mooy uxtu ci lañ ne nañ yem ci uxtu mooy sœur mooy uxtu shaqiqa mooy uxtu germaine mooy sœur bi nga xam ne sœur germaine la yéen a bokkoon moo ki faatu ñoo bokkoon ndey ak baay kooku un beneen sœur bi mooy sœur bi nga xam ne bàyyi kese lañ bokk loolu la voilà mooy soit ki mu fi bàyyi sœur la boo xam ne mooy rakkam ju jigéen la wala magam jigéen joo xam ne ñoo bokk nday ak baay mooy ki ñu woo sànk ci téléphone wax ko loolu moo xam moo ki faatu ñoo bokk baay wala papa lañ bokk ñu tàgge ko wax ko lool kooku suñu borom nee na xaaj leen mbir mi ci digg bi ngeen jox ko moitié même bu dee baay kese la bokk ak ki nga xamante ne moom la moom la euh, mooy ci génn àddina kon lii mooy kon nag loolu mooy. mooy ñi xam ne mooy mooy lii loolu mooy ñii mooy juróom yaa ngoo kon juróom yi alxuraan nee na ko jeex na jeex na jeex na juróom la ah doom ju jigéen joo xam ne moom ki faatu moom kese la fi bàyyi fa wa in kaanat bu dee benn doom bu jigéen kese la fi bàyyi falaha nisfu moom moitié ñu ne la sët bu jigéen boo xam ne doom bu góor a ko jur ci la duggaale ah comme li te lool ijmaa la te alxuraan ci boppam bi mu nee bàyyiwu fi kenn fayn kaanat waahida mooy doom bu jigéen bu fi newul te doom it newu fi waaye sët boo xam ne sët bu jigéen boo xam ne doom bu góor a ko jur day duggaale ci biir aaya bi waaw te gis nañ ijmaa bi al imaam Ibnul Munzir wax loolu kon dëwa ngoog zawju bi muy jëkkër ji wax na walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad yéen ñeel na leen moitié wu li nga xam ne moom la fi seen jëkkër yi bàyyi seen seen soxna yi bàyyi bokk bu dee ne seen soxna yooyu wala soxna soosu bi bi génnaa dina bàyyiwu fi benn doom jëkkër ji moom moom moitié alal ki nga xam ne moo ci tegu mooy al ukhtu shaqiqa al shaqiqa ak al ukhtu li ab mooy ki nga xam ne moom euh, ñoo bokk ndey ak bàyyi rakkam ju jigéen wala magam ju jigéen di mbokkal baay nday baay wala rakkam wala euh, magam ju jigéen di nga xam ne baay kese lañ bokk te loolu la wax inimri un halaka laysa lahu walad walahu ukht falaha nisfu ma tarak bu dee daa am ko faatu amul benn doom du doom bu góor doom bu jigéen bu mu fi bàyyi waaye nag am na sœur boo xam ne moo xam sœur boo xam ne <coughs> ñoo bokk ndey ak baay wala sœur boo xam ne ñoo bokk baay kooku falaha nissu moom moo moom moitié wu maa tarakali kooku bàyyi kon mbir màngoo léegi nag pour jeexal <coughs> nan la ko boroom ar <coughs> rahabiya waxe taw moom lañu gisoon ba bàgg mu ne wan nissu fardu xamsatin afraadi az-zawju wal untha min al wa bintu libni inda faqdil fi fi madhabi kulli mufti wa ba'daha al-ukhtu allati min al-abi 'inda infiradihinna 'an mu'assibi <coughs> mu ne wan nisfu moitié ñii ci moitié ci miraas mooy ñii mooy ñan mu ne fardu xamsati afraad yi loolu lu buur yàlla natt la ne ñii ñoo ko moom ñooñu ñan lañ xamsatu afraad yi mooy cinq personnes lañu cinq façons nit lañu gis nga moom zawju la commencé ñun walilah alhamdu wal minna tamit léeg-léeg vers yi ñooy ñooy ñoo lay yóbbee tamit ci nga commencé lii <coughs> waaw waaw ah, <coughs> mais ñun commencé nañ fi suñu borom commencé comme ni ko yonent ba lay saa saa waxe mooy bint moom di doom boo xam ne kenn la unique moom la suñu borom daal di commencé <coughs> wa in kanat wahida falaha nisfu ñun moom lañ def léegi dañuy topp lii rek mu ne kon bu dee wan nisfu kon far mu ne kon ku njëkk az-zawju mooy jëkkër gi wal unsa minal awlaad ak doom ju jigéen joo xam ne mooy doom ju jigéen benn doom bu jigéen ci say doom bu dee bu bu jigéen kese nga fa bàyyi wa bintul ibni inda faqdil binti ak sët bu jigéen boo xam ne doom ko jur waaye kañ lay am lool inda faqdil binti bu dee ne doom bàjjanam newu fi parce que bu fi bàjjanam newee moom moom moom yiir waaw mu ne wal uxtu keneen kon wax na la lan jëkkër ji doom ju jigéen ak sët bu jigéen boo xam ne doom bu góor a ko jur mu ne wal uxtu quatrième bi mooy wal uxtu ak sœur mooy ki nga xam ne sœur bu jigéen waaw sœur mooy jigéen lay doon mooy <laughs> euh, rakk bu jigéen walla mag bu jigéen fii madhabi kulli mufti loolu mooy ci madhabu képp kuy ubbee ci lislaam boroom xam-xam yépp dëppoo ci lii wa ba'daha uxtu waaye uxtu bi ki muy wax mooy uxtu shaqiqa ki nga xam ne yéen a bokk ndey ak baay mu ne wa ba'daha ginnaaw moom al uxtu allati min al abi inda infiradihinna wa ba'daha ginnaaw sœur bi nga xam ne yéen a bokk ndey ak baay léegi kan mooy ñëw wa ba'daha al uxtu allati ginnaaw sœur bi nga bokkal ndey ak baay muy sœur germaine ki ci tegu mooy sœur bi nga xam ne min al abi moom ci sa baay mooy bàyyi rek lañ bokk inda infiraadihinna ñii nii ñépp nag anil mu'assabi mooy bu dee dañoo wéet ci ku leen di tansib te lool façon côté bii leeraloon nañ ko bi ñuy jeexal bii weesu xam nga bayte bi lañ waxoon après ñëw ne dañ koy toj faramfàcceel ko léegi ñun nag dañoo def li nga xam ne mooy méthode bi gën te loolu mooy commencé nañ gis nga boo commencé alxuraan gis nga de li Rabi adoon wax mooy ñëw li yonent ma lay sa sa wax ñëw di daw bi ma mën a law bi mooy alxuraan ngay tàmbalee après nga ñëw tëjee ne yi lii la wax comme ça moo lay tënkal affaire bi ah <laughs> walillahi alhamdu wal minna mu ne kon inda na bu dee ne ñoom ñii du du fille unique fille bi bu dee dafa am frère moom fii bi du am nis déedéet bu dee ne doomu ki gaañu dafa am rakk bu góor wala rakk bu bu bu mag bu góor bu fi nekk moom du am moitié de ah non non waaye sit bi sët bi nga xam ne doom bu góor a ko jur bu dee ne moom dafa am frère boo xam ne mooy ki faatu doomam ju góor dafa am doom ju jigéen ak doom ju góor kooku doom ju góor doom jigéen ji du jël moitié foofu parce que ki koy tansib moo fi ne mooy kan mooy frère bi moo tax moom du moom du am moitié voilà waaye wal uxtu sœur germaine bi tamit moom ki koy tansib mooy ki nga xam ne mooy ki faatu moom rakkam bu jigéen wala magam bu jigéen bu dee ne kooku ndaw soosu moom dafa am ci faatu dafay bàyyi frère bu góor ak frère bu jigéen kon frère bu euh, euh, na bu jigéen sœur bu fi bàyyee sœur ak frère benn sœur ak benn frère sœur bi dootul am moitié parce que kan ki koy taasib moo fi nekk mooy frère bi voilà bu fi bàyyee benn sœur boo xam ne moom papa kese lañ bokk mu bàyyi fi beneen frère boo xam ne papa rek lañ bokk ki nga xam ne mooy sërëm bi nga xam ne papa rek lañ bokk moom du ko temps mooy kooku du am moitié parce ku koy tensuit moo fi nekk moom la naan inda infiradihinna an mu'assibi kon bayt baa ngoog wan nisfu fardu xamsati afra xamsatin afraadi az-zawju wal awlaadi wa bintu libni inda fardil binti wal uxtu fi madhabi kulli mufti wa ba'daha al uxtu allati min al abi inda infiraadihinna an mu'assibi mooy li wax noonu kon kon walillahi alhamdu wal tey kon gis nañ ñaata hein ana du bindoon nga yo j'espère que t'as pas oublié bindoon nañu bindoon nañu furuut yi furuusaani ak nisfu après kon gis nañ mooy un ak deux sulusaa al alquran commencé sulusaa muy deux tiers ah ñoom muy xaajee alal gi ñetti xaaj ñaar yi loolu lañ commencé gis nañ ko walillahi alhamdu wal minna bi ci tegu mooy moitié mooy an nisf mooy buñ jëlee alal ji xaaj ko ñaari xaaj benn xaaj bi loolu gis nañu ko walillahi alhamdu wal minna moom lañ jeexal nii bii di ñëw ñu dugg ci surus